mu daal di indi beneen xadis muy xadis huit cent quatre-vingt-dix-huit mu ne waan Sawbaan radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna al-muslima idhaa 'aada axaahu al-muslima lam yazal fii xurfati al-jannati hattaa yarji'a qiila yaa rasuulallah wa maa xurfatu al-janna qaala janaaha rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu daal di ciy teg xadiis bi ah. mu ne waan Sawbaana mu ngi jëlee ci Seydina Sawbaan an-Nabawi rahimahullahu taala muy ibnu Bujdud <laughs> Sawbaan ibnu Bujdud Ah, abu abdillah ñu ne abu abdirrahman annabawiyu ah, mawla rasulillah yeneen tubay saar saam moo doon jaatigéem ah, alayhi ndaw jaatigéem ani nabi mu jële ci yonent bi saa sa annahu qaala nee na innal muslima way wommatul yàlla bi ida aada axaahu bu demee seeti mbokkam al muslima bi nga xam ne jullit la lam yazal du deñ fii xurfatil janna di nekk ci xurfatul janna waaw léegi li nañ ñëw ci lool hatta yarja ba ni muy delloo léegi nag kii la ah saxaaba yi nee neen saa saa mais ya rasulallah waaye ndawal yàlla saa saa wa maa xurfatul janna ndax bul yaakaar yeneen saa saa lu mu wax rek gaa yi xam ko de moom mooy ndayu làngu <laughs> moo tax bari na kàddu yoo xam ne ci moom lañ ko mos a dégg expression yoo xam ne ci moom la tukkee am yoo xam da koy wax saxaaba yi nga xam ne ñooy arbabul balaagati wal fasaahati wal lugha waaw ñoom ci seen bopp don ay sha'ir yu mag ñoom Ka'b ibn Malik ñoom Labid ibn al-A'sam ñoom Labid ak gaay non non ba Labid bële <laughs> Labid euh, mooy poème bi poème bi poème bi waaw bokkul ak tàccoor bi nga xam ne moom moo ko euh, moo ko moo ko posone woon ci yahud ba déedéet Labid ñoom Labid ak gaay yooyu nga xam ne bokk ci mu'allaqaatu sab'a dañuy yoneen saa sam day wax gaay yi ne ko waaye yoneen saa sam lii nga wax moom <laughs> baat bii mooy lan <laughs> tellement voilà mu ngi noonu ñu ne ko Eh, waa yeneen saa salaam waaw wamaa xurfatul janna hein <laughs> eh? waa xurfatul janna moom mooy la ah yeneen saa salaam mu ne janaaha waaw mu ne janaaha mooy ak meññeefam waaw mooy la nga xamante ne mooy fruit ya eh? mooy fruit allahu akbar li nga xamante ne nii mooy fruit ya akbar mooy meññeefam la kon loolu loolu la wax fu qaala janaaha mu ne rawaahu bi mooy soloo na ko muslimun al imaamu muslim abul xuseyni rahimahullahu taala léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que moom dongu moom moo ko solo ñu ne déedéet sëriñam al imaamu Ahmad solo na ko na ko noon taalibeem daal imaamu at-Tirmidhi al imaamu kon ñoom ñoo ko Ahmad c'est ji Muslim moo ko ci jiitoon na ko noon taalib imaamu Muslim al imaamu Muslim wa Abul Husayn moom dafa dajale hadis yi waaw ñeent ñeent la ci ñeenti version yoo xam ne lépp ci kitaabul birr was silati wal adab fa la ko indi ah, baabu fadli iyaadatil mariid mu ne haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Zuhayr ibn Harb mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Zuhayr ibn Harb mu Abu Bakr ibn Abi Shayba muy Abdallah ibn Muhammad Abdallah ibn Muhammad wala ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usmaan ibn Usmaan Abu Bakr al-Kufi al-Wasiti al-asl rahmatullahi alayhi wa Zuhayr ibn Harb ak suñu beneen sëriñ di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama al-Baghdadi rahmatullahi alayhi jami'an ñoom ñëpp an Yazid ñu jëlee ko ci Yazid ñu jëlee ko ci Yazid muy eh, Yazid mu ne eh, muy Yazid ibn Harun ibn Zazi moom lañ ko gis ñii ne al-Bukhari al-asl ñii ne Wasiti la al-Hafiz rahimahullahu tabaraka wa taala Abu Xaalid wal lafdu li Zuhayr mu ne kaddu gi may indi fii nag Zuhayr moom moo ko nettali sama sëriñ bi ñaareel bi mu ne haddathana mu ne nettali nañu Yazid mu ne ki ñu nettali mooy Yazid ibn Harun moom Zuhayr wallah dana Yazid ibn Harun ibn Zazi min ngi sànk rahmatullah alayhi qala mu ne akhbarana mu ne xabaar nañu Asim al-Ahwal di Asim ibn Sulayman al-Ahwal Abu Abdirrahman yin Abu Abdillah albasari alqaadi rahimahullahu taala an abdillah ibn zayd moo mu ne wa huwa abu qilaaba mu ne mu jëlee ci abdallah ibn zayd mooy mu ne muy abdallah mu ne kooku nag mooy abu qilaaba abu qilaaba mi ngay dégg nii la tuddoon abdallah ibn zayd ibn amr euh, aljarmiyu alazdiyu albasari rahimahullahu taala an abil ash'athi as-san'aani mu jëlee ko ci abul ash'ath as-san'aani di sharaahil ibn aadah Abul Ash'as as-San'ani bokkoon mais Sanaa u Dimashq la c'est pas Sanaa bu Yaman voilà parce que Sanaa dafa am ñaari Sanaa <laughs> voilà dafa am Sanaa bu bi bi gën a siiw mooy capitalu Yaman xam nga Yaman daa am Sanaa ak waa ji ñaari capital hein hein Sanaa boobu bokkul ak bii de bii Shan dafa amoon Sanaa u Dimashq mooy Damas dafa amoon it fu fa tuddoon Sanaa voilà loolu la moom foofu la ak moo tax ad-Dimashqi Abul As'as Abul Ash'as as-San'ani ad-Dimashqi voilà du San'a ul Yamani de bu Dimashq voilà kon an Abil Ash'as as-San'ani an Abil an Abi Asma ar-Rahabi moo ko jëlee ci Abu Asma ar-Rahabi de Amr ibn Marsad ñii ne Amr ibn Asma la tuddoon euh, rahimahullah Abu Asma ar-Rahabi ash-Shami ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala an Thawban moom moo ko ci jële ci Sawbaan mu ne an Sawbaan mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di Sawbaan ibnu Bujdud ah, radiyallahu anhu abu abdillah ñi ne abu abdirrahman al-Qurashi al-Hashimi mawlahum ash-Shami alhamdulillah an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man aada maridan lam yazal fi xurfati al-janna waaw fii ba ma bay dane inna al-muslima idha aada axaahu al-muslim bii dane man aada képp koo xam ne seet si na képp koo xam ne seet si na maridan ku feebar voilà képp koo xam ne seet si na ku feebar lam yazal du den fii xurfatil janna ci meññeefu àjjana yi di ci witt qiila ya rasulallah wa ma xurfatul janna waa lan mooy meññeefu xurfa boobu nga wax mu mooy la nga xam ne moom lañ ciy witt mooy la xam ne mooy meññeef ma moom du ci deñ waaw nekk daal mel lu kuy witt ci meññeefu àjjana yi fekk yaa mu ngi nekk di seeti koo xam ne ku wopp la ku feebar la kanta euh, nii nga xam ne noonu la ko al imaamu muslim indee foofu mooy bi mu njëkk indi boobu dana haddathana yahya ibn habib al-harisi qala haddathana yazid ibn zuray qala haddathana khalid an abi qilaba an abi asma rahabi an thawban an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala inna al-muslima idha aada akhahu al-muslim lam yazal fi khurfati al-janna hatta yarja ba ni muy delloo léegi qiila bële ci bële la ñëw mooy qiila waaye sallallahu alayhi wasallam euh, lan mooy loolu ah Eh, eh, loolu am na tamit ñëwee na ci aidul marid fi maxrafatil jannati hatta yarja yarja loolu imam muslim tamit indi na ko noonu aidul marid aji seetiku feebar ki fi maxrafatil janna mooy lay nekk ci meññeefu àjjana yi waaw di ci wit waaw hatta yarja eh, mu melala ko lool ba ni nga xam ne noonu lay delloowe lay delloo kon mu ngi noon lool day wane quand li nga xamante ne nii mooy ngëneel gi nga xam ne moom la am quand même iyadatul marid waaw bépp coono boo ci dot waaw bàyyi sa yitte tax loolu da la ko war a jaral waaw kon loolu la quoi euh, hadis bi nag léeg-léeg day ñëw ci taxrij bi day ñëw ci ci euh, Abu Qilaba an Abi Asma am yoo xamante ne nii euh, mooy day muy ar-Rahabi mi ar-Rahabi ci moom la jaar hmm? Eh, imaam at-Tirmidhi eh, wax nañ la ne soloo na ko imaam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi mu ko soloowee dane déglul imaam at-Tirmidhi wax imaam at-Tirmidhi dafa jaar ci Abu Qilaaba comme ni moom Humayd ibn Mas'ada la ko jële rahimahullah ibn al-Mubarak Abu Ali ñi ne Abul Abbas al-Basri as-Sami al-Bahili rahimahullah mu ne haddathana Yazid ibn Zuray' mi imaam Muslim fële eh, Abu Muawiya al-Basri al-Ayshi rahimahullahu taala ñi ne al-Aishi mu ne haddathana Khalid al-Hadhdha mooy Khalid ibn Mihran al-Hadhdha Abul Manazil ñi ne Abu Abdillah al-Basri al-Qurashi mawlahum ñi ne al-Mujashi'i la mawlahum nga xam ne masula defar ay dàll nag dafa doon toog ak defar katub dàll boo xam ne xaritam la <laughs> fuñ ko fekk rek mu nga ca toog ci ci ci ci ñi nga xamante ne defarkatu dàll bi saway <laughs> léegi gars yi nag askanale ko nag defarkatu dàll voilà Xaalid mi nga xamante ne nii moom defarkatu dàll la ah Xaalid mi nga xamante ne nii moom defarkatu dàll la mu ngi noonee mais du moom da doon <laughs> defar li nga xam ne mooy ay padam wala li nga xam ne mooy ay dàll kon mu ngi noonee kon léegi an Abi Qilaaba mm, Abu Qilaaba al-Jarmi an Abi Asmaa ar léegi nag mu ne euh, euh, euh, bi mu ko solo imaamu Tirmidhi rahimahullah mu ne wa fil baabi an aliyin bunt bi am na lu mel ni bunt buy wax ci ngëneelu seeti ku feebar oo xamante ne nii si buñ jële Seydina Ali hadis boobu la imaamu Nawawi di indi juste après hadis Seydina Sawbaan bi radiyallahu anhu wa abi Muusa gis nañ ko mooy uudul marid biñ gi sànq te imaamul Buxaari solo wal Baraa al imaam Baraa it ibn Aazib solo na ko wa Abi Hurayra wa Anas Seyna Anas bosam mu ngi ñëw ci kanam moom mooy bu dernier bi rahimahullah wa Jaabir ak Seyna Jaabir mu ne xadiisu Sawbaan xadiisun xasan mu ne xadis Sawbaan bii de xadis la boo xam ne bu xasanun saxiix bu baax la bu wér la warawaa Abu Gifaar mu ne Abu Gifaar soloo na ko wa Aasim al-Ahwal ak Aasim al-Ahwal haaza al-xadis xadis bi an Abi Qilaaba jëlee ko ci Abu Qilaaba an Abil Ash'as mu jëlee ko ci Abul Ash'as as-San'aani an Abi Asmaa mu jaar ci Abu Asmaa an Sawbaan mu jël ko Sawbaan an Nabi sallallaahu alayhi wa sallam nahwahu mel ni mu ne wa sami'tu Muhammadan yaquul imaamu Tirmidi mu ne dégg naa Muhammad muy Muhammad ibn Ismaa'iil al-Buxaari al-Haafiz sëriñam bi mu ne dégg naa ko mu ne man rawaa hadha al hadith an abil ash'as an abil asma fa huwa asah mu ne képp koo xam ne soloona xadis bii mu jële ko ci abul ash'as as-san'ani mu jële ko ci abu asma loolu moo gën a wér qaala muhammad mu ne muhammad nee na muy al-bukhari rahimahullah wa ahadithu abi qilaba innama hiya an abi asma illa hadha al-hadith voilà mu ne imaamul buxaari nee na xadiisu abu qilaaba yi yëpp yoo xam ne la bu jaar fi lay wax mu mu jële ko ci abu asma yépp ci abu asma lay jël direct waaw bam des bii hadis bii moom mooy mu digganteem ak abu abu kii nu mu tudd abu asma dafa am ab dig dégle muy abul ash'as moo nekk ci diggante bi waaw moo tax mu ne wa ahadisu abu qilaba innama hiya an abi asma foo gisee abu qilaba mu jëli ci abu asma amul rupture mooy noonu la ci moom la ko déggee ba mu des xadis bi xadis bi déggewu ko ci moom direct da koo jële ci keneen muy abul ash'as as yi mu daal di koy jële ci abu asma gis nga boroom xam-xam xadis yi quand même ni doon lijjantee affaire yi allahu akbar ba diw ci boppam dañuy xam ne diw en fait kee sëriñam la yàgg naa jële ci moom mais xadis tel loolu dañuy ñëw ba xam ne ba am na xadis boo xam ne moom jëlewu ko ci moom direct benn mbokku taalibe moo ko nettali waaw ba ci noonu gis nga dans les détails les mu les fins waaw les plus fins dañ ciy xel waaw mu ne loolu la xadiis foo dégg abu kii xilaaba jële ci xadiis ne an abi asma yooyu xamal ne loolu lu jokko loola ba mu def xadiis bii xadiis bii abul ash'as la ko jële mu jële ko ci abu asma loolu moo gën a wér waaw waaw kay moo tax mu ne xadiisu abu xilaaba yëpp innama hiya min abi asma bu lanee nee an abi asmaa moo jokkaloona jëlee na ko ci moom direct illa hadha al hadith fa huwa indi an abil ash'athi li nga xam ne loolu moo wir fi man al buxaari ginnaaw bi ma càmbaree seetantal affaire yi seet def sama recherche bu poussé mooy ne hadith bi képp la abu xilaaba bu loo déggee ñu ko soloone an ah, abi xilaaba ñu daal di sote abu asma ni kii bokk nu mu tudd euh, abul ash'as mooy du loolu loolu gënu wér li gën a wér mooy abul ash'as mu ngi ci diggante bi te boo seetloo abu imaam abu albu al kii moom bi mu ko soloowee déggoo fi abul ash'as dafa da haddathana humayd ibn mas'ada wax nañ ko sànq qaala haddathana yazid ibn zuray' qaala haddathana khalid al an abi qilaaba an abi asma an thawban lii la lay wax imaamul bukhari ne la bii gënu wér non mooy xadis bi am na ku ku nekk ci càllale bi diggante abu qilaaba ak abu asma cette fois ci mooy abul ash'ashi moo na imaamul tirmidi bi mu laajee loolu sëriñ bi moom bi xam ko mu amaat ko xadis bi soloo ko ci beneen càllale mu ne haddathana muhammad ibn wazir al-wasiti mu ne nettan suñu sëriñ di muhammad ibn wazir al-wasiti di ibn qays ah, al-wazir ibn qays al-abdi al-wasiti abu abdillah rahimahullah qala haddathana yazid ibn harun mooy ibn zazi mi ngi sànk al-wasiti al ñi ne al-bukhari al-asl rahimahullah an Aasim al Ahwal gis nañ ko an Abi Qilaaba an Abil Ash'ath an Abi Asmaa an Thawbaan radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa zaada fiihi foofu yokku na qiila maa xurfatul janna foofu ñu leen saa saa mais lan mooy xurfatul janna qaala janaahaa kon gis nga waaw moo tax après mu indiwaat beneen kii. boo xamante ne comme bi mu njëkk indi boo xam ne ci abu mu ne haddathana ahmad ibn abd ad-dabbi qala haddathana hammad ibn zayd mais hammad ibn zayd ibn dirham al-azdi al-jahtami al-basri rahimahullahu ta'ala eh, bokk la hammad ibn salama ñoom ñëpp basara lañ nekkoon waaye hammad ibn zayd bi moo gën a dëgër Hammad bële di Ibn Salama même mi nga xam ne moo gën a dëgër ci ku jële ci ki nga xamante ne moom lañu naan moom la ñu naan Saabit léegi moom moom moom kon ci euh, Hammad ibn Zayd ibn Dirham léegi euh, euh, moom Hammad ibn Zayd an Ayyub mu jëla ko ci Ayyub ibn Tamima Kaysan as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri an abi xilaaba mu jël abu an abi asma an sawban an nabi sallallahu alayhi wasallam nahwa hadith xaalid comme riwaay bi imaam xaalid ibn euh, euh, al-Hadza bi mu njëkk indi moom imaamu Tirmidhi mu indi ne lii itam solo naa ko comme nii voilà mu ne walam yazkur fihi an abi Ash'as te foofu tudd foo jëlee ko ci abul Ash'as euh, mu ngi noonu le kon mu ne am na nag war a waawu ba'du man Hammad ibn Zayd walam yarfa am na ñoo xam ne solo nañ ko ci Hammad ibn Zayd mu jaar ci yoon boobu waaye yëkkatiwuñ ko. ba ci yonent bi sallallahu alayhi kon hadis baa yi dalaa bëgg wax ne imaamul Buxaari d'après moom euh, boo fi gisee riwaaya boo xamante ne nii ci lii waxu la ne daa jaar ci ki nga xamante ne mooy euh, Abul Ash'as mooy dese boobu gënu la bi gën a wér mooy euh, Abu Qilaaba al-Jarmi da koo jëlee ci Abul Ash'as mu jëlee ci Abu Asmaa ar-Rahabi rahmatullahi ala jamii kon mu ngi noonee. noo tax ñoom ginnaaw loolu loolu lëkkaaleem ak bunt bi tamit mooy eh, teraanga gi nekk ci seeti ku wopp te ba ñu koy gis ci deux cent trente-huit hadis bi indi woon nañ ko waxoon nañ ko ba ñuy wax gëneelu seetu ku fee ku feebar hadis bi indi woon nañ ko ne yeneen saa saam nee na kuy seeti ku feebar doo deñ nekk ci jardin wu àjjana di ci witt allahu akbar waaw yow keppaaru biir àjjana waaw mooy li ngay dox mu ngi mel ni yaa gi dox jëm ci àjjana ndax jëf jooñ ngay def seeti ku feebar biir àjjana la moo yóbbu mooy sa terminus allahu akbar ah Abu Bakr al yi mu ne shabbaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ah, ma yahruzuhu aidul aidul marid eh, wala aidul marid min ath-thawab hmm, bima yahruzu al-mukhtarif min ath-thamar ki nga xam ne day dem da yonent bi alayhi salaam dawal yàlla dafa melale ki nga xam ne mooy dem di seeti ku feebar li nga xam ne moom lay jote moom lay am ci yiiw comme li nga xamante ne ki nga xam ne daa ñëw ci tool boo xam ne lépp meññ mu ciy witt nam ciy amee loolu lay melale loolu kon mu ngi noon ndax yoon woowu moo yoon wi nga xamante ne moo lay yóbbu àjjana dëgg dëgg dëgg mu ngi noon Allahu akbar mool al imam ibn al arabi mu ne qawluhu lam yazal fi xurfati al janna fa inna mamshaahu ila al marid lama kaana min as-sawaabi ala kulli xutwatin kaana alxutaa sababan ila nayli darajaat fi nna'iimi almuqiim abbara biha anha li annahu bi sababiha kon intaha al imaam al imaam al Mubaarakfuuri moo indi wax ji di ko toxalee Seydina al imaam Ibn mu ne wax jëm ne waa ji du deñ ci meññeefu àjjana ndax doxam yooyu muy dox jëm ci ku feebar gi ko seeti ah, li nga xam ne moo ci nekk ci yool yu rëy ba nga xam ne jéego bu mu teg rek ah, da ci euh, tuufe loolee kon nag mu nekk kon jéegoom yi nekk sabab bi tax mu daal di jote daraja yu kawe yooyee nga xam ne ci xéewal goo xam ne day sax du deñ waaw léegi nag da koo tudde noonu ndax mooy sabab bi la koy indi la tax nga am àjjana bi mooy lii nga def di seetu ku feebar mu ne comme que loolu la daanaka yaa nga fa waaw moom moom moom daanaka yow dugg nga àjjana quoi <laughs> lool la yow saa salaam di wax seetu ku feebar ba nga koy seete mu ngi mel ni yow yaa ngi biir waaw xam yëngu ko yëngu ko loolu la yàlla def allahu akbar kon loolu am na solo quoi waaw dañu am solo allahu akbar wala al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci xadis bi nga xam ne mooy xadis huit cent quatre-vingt-dix-neuf mu ne wa an Ali radiyallahu taala anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min muslimin ya'uudu musliman musliman ghudwatan illaa sallaa alayhi sab'uuna alfa malak hattaa yumsi wa in 'aadahu 'ashiyatan illaa sallaa alayhi sab'uuna alfa malak hattaa yusbih wa kaana lahu xariifun fil janna rawaahu tirmidiyu rahimahullahu ta'aala wa qaala xadiisun xasan alxariif assamarul maxruuf ay almujtana kon al imaam al xaafidu annawawi rahimahullah mu teg ci xadis bii muy xadis huit cent quatre-vingt-dix-neuf mu ne wa an aliyin mu ngi jële ci sayyidina ali asadullah al-ghalibi abu turab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne annahu qaala nee na sami'tu man di dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan ma min muslimin amul de benn jullit waaw amul waaw benn jullit boo xamante ne nii ma min muslimin amul benn benn jullit ah, boo xam ne ya'udu buy seeti ab jullit illaa lu dul waaw waaw amul benn jullit buy seeti moroomu jullitam waaw loolu du am lu dul ne illaa lu dul salla alayhi sab'una alfa malak waaw lu dul ne dina julli ci moom sab'una soixante-dix alf soixante-dix mille malaaka yoo xam ne dañu koy ñaanal waaw di julli ci moom allahu akbar hatta yumsiya hatta yumsiya ba ni nga xam ne ci lay xëye ci lay ci lay ci lay ci lay kiiwee ci lay akbar mooy bu dee ci suba gila dem mu dem rendre ab euh, euh, visite ni ñuy julli ci moom ba ngoon jot aadahu ashiya mooy euh, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan loolu dama ko tëb ghudwatan du ghadwatan voilà moom ci euh, ghudwatan bi dammi al-ghayn euh, kii kii bul mu'jama bi muy ghayn boobu dañ koy damm waaw mooy li nga xamante ne mooy awwalu nahaar rek waaw laata zawal di jot voilà bés boo ñëwee xëy xëy moom la wolof naan xëy nga xëy dem seeti sa mbokku jullit lu dul ne soixante di malaaka yow ñu ngi julli ci yow di la ñaanal yiw bañ ngoon di jote wa in aadahu ashiya bu dee nag ngoon la ko la dem seeti mooy ba'da zawal ginnaaw bi zawal amee waaw ah wala mu def ko ci ngoon gi salla alayhi sab'una malak hatta yusbih soixante malaaka dañuy julli ci moom di ko ñaanal xéewal ak yiw ba ni nga xam ne noonu lay xëyee noonu lay xëye waaw ba di suba gi jote mu ne wakkaanata lool de des na wakkaanata dina ñeel way jullit boobee lahu xariifun fil janna waaw dina ko ñeel xariifun fil janna waaw léegi xariif mooy lan al imaamu mu ne al xariif as-samarul maxruuf mooy meññeef ma nga xam ne moom la ñuy witt di ko këyir ay al mujtana bi nga xam ne moom lañ këyir di ko di ko di ko witt ah xariif bii lim mu ci jublu mooy toolu àjjana lay am àjjana dafay am tool nga xam ne mooy cosaanu garab ya fay sax. waaw garab ya ci biir àjjana lañ ne waaw mooy dina fa am li nga xamante ne nii dëgg-dëgg mooy ay meññeef ca àjjana dina fa am place te dina fa am ay meññeef yoo xam ne moom lay xéewloo ëllëg mu ne lii rawaahu soloonak at-Tirmidhi al imam Abu Isa at-Tirmidhi wa qaala bi mu ko soloowee nee na lii de xadiis la xasanun boo xamante ne bu waax la kon al imam léegi kon laaj bu njëkk mooy est ce que moom dong ko solo ñu ne déedéet al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad jiitu woon na ko noon al imaam Abu Dawud as-Sijistani solo na ko noon al imaam ibnu Maaja al-Qazwini sauf que imaam ibnu Maaja rahimahullah man ata axaahu muslim aidan masha fi xiraafatil janna hatta yajlisa waaw képp koo xam dikkal di seet bokk morooma jullitam di dox kooku ci ñeññee fa àjjana yi ci la nekk di dox ba ni mel di ci witt ba ki ni muy àggee foofu ba toog fa iza jalasa ghamaratu rahma bu agsee ca xaritam ba muy seet si moo xam ci hôpital bi wala këram wala fa nga xamante ne foofu la nekk wala kër mbokkam ya wala fi nga xamante ne fu mu mën di nekk mu ñëw seet si ko foofee ah bu boobaa nag hmm, eh, da koy muur yërmande la ko borom bi di muur fépp mu yërmande lay doon fa in kaana watan bu dee salla alayhi bu dee daa xëyoon ba muy dem dina julli ci moom sab'una alfa malakin hatta yumsiya waaw dina julli ci moom soixante-dix mille euh, juróom-ñaar fukk junni ci ay malaaka ba ni nga xam ne lay gontoo wa in kaana masaan bu dee nag ngoon la woon la dem seeti ko salla alayhi sab'una alfa malak hatta yusbiha soixante-dix mille dina malaaka dañuy julli ci moom ba ni muy xëyee kon nii la ko al imaamu ibnu maaja al-Qazwini yu rahmatullah alayhi solo daan daal imaamu fii da ne rawaahu Tirmidhi léegi nañ xool hadith bi daa am lu ko waraloon imaamu Tirmidhi loolu la ñuy indi.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 qaala mu ne haddathana al-Husayn ibn Muhammad mu ne nettali nañu al-Husayn ibn Muhammad de al-Husayn ibn Muhammad ibn Bahram at-Tamimi Abu Ahmad al-Marwazi al-Baghdadi Abu Ali ñu ne Abu Ahmad rahmatullahi alayhi al-mu'addib qaala mu ne haddathana Israa'il mu ne nettali nañu ki nga xam ne mooy Israa'il di Israa'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq ah, surtout Abu Ishaq as-Sabi'i Amr ibn Abdillah as-Sabi'i al-Hamdani Abu Yusuf al-Kufi rahmatullahi ala al-jami' an Suwaybir moo ko jëlee ci Suwaybir mu ne huwa ibn Abi Fakhita mu ne boo xamul kii man imam Tirmidhi mooy Suwaybir ibn Abi Fakhita di Suwaybir ibn Abi Fakhita Sa'id ibn Ilaqa al-Qurashi al-Hashimi Abu Jahm al-Kufi mawla Umm Hani bint Abi Talib ñi ne mawla zawjiha mooy Ja'da voilà <laughs> doxoon nañ ci biram keroog ci Fathu Makka bam ne yeneen saa salaam dama dikkal yeneen saa salaam muy sangu ma nuyu ko Ah, mu fa amee na ma kookal la ma ko ummu haani mu ne ma marhaban bi ummi haani ah, ne sama doomu yaay ji kat daa bëgg faat koo xamante ne man maa ko yiir ñoom ne maa leen yiir hmm? mu ne ko qad ajarna man ajarti ya umma haani <laughs> yeneen ne ko yiir nañu ki nga xam ne moom ngi yiir yow mi nga xamante ne yaay ummu haani kon Suwaybir ibn fa abi Faaxita hmm? eh, moom mii nag eh, sauf que moom da'if la quoi voilà moom boroom xam-xam yi dañ ne kii da'if la suway biir mi da'if la <laughs> waaw waaw wala Yahya ibn Ma'in ibn al dana dañ benn waaye da koo laaj fekk maa ngi toog di ko déglu mu ne da'if <laughs> ay kooku mu wérul moom ah suway biir lan suway biir <laughs> waaw suway biir kay baal mu daanu ko xawaay waaw imam ad-Daraqutni moom dane mattu kii moom ay waxam jar dàq ganaar waaw an-Nasaa'i na laysa bi thiqa rahmatullah ala al-jamii ne moom laysa bi thiqa nekkul nekkul koo xamante ne nii ku dëgër la voilà kon loolu lépp nga xam ne ak ñeneen ak ñeneen hmm? <laughs> al imaam az-Zahabi ne kuufiyyun da'if waaw al imaam ne da'ifun rumiya bir-rafd non seulement da'if la euh, ab chiite la boo xamante ne mooy euh, rafidiyya rafida yi ci la bokkoon mooy ñi gën a garaaw ci façon yooyu quoi ñoo ñoo bari léegi xeetu iranien yeeg ak façon yooyu quoi <laughs> xamante ne ñoom dañuy ñaaw ay kaddu ci saxaaba yonent bi alayhi salaam lu dul ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne ñoo ñooy waa ahlu bayt ak ñi ñi nga xamante ne jàppoon nañ ne ñoo doon seen ñoo neexoon ak ñoom ah imaamul Buxaari yi mu ne kii moom Suwaybir mi ibnu Uyayna moom da ko doon mooy da doon da doon doonul wax wax ju rafet ci moom daal comme ça comme quoi dëgërul voilà kon mu ngi noonee kon loolu euh, mooy moom mii nag dëgërul de voilà an mu jële ko ci Suwaybir voilà mooy Israaïl <clears throat> moom moo ko jële ci euh, ki nga xam ne mooy biir mais Suwaybir euh, dëgërul voilà léegi an abihi biir jële ko ci baayam waaw na ibn abi Faaxita muy doomu abu Faaxita di Sa'id ibn Ilaaqa al-Haashimi al al hashimi eh, muy eh, eh, abu faxita al kufi rahimahullahu taala mawla ummu hani bint abi talib ñii ne mawla jaadala mu ngi noonu kii mooy baayu suwaydir moom nag siqa la ku wóor la woon imaamul xaafis na xajar mais kii moom ku wóoro wóoro la mooy doom ji moom dëgërul waaye baay ji dëgëroon na mu ne qaal moom mu abu faxita li sa'id ibn ilaqa al hashimi mu axada aliyun radiyallahu anhu bi yadi waaw mu ne Seydina Ali radiyallahu anhu dafa jàpp sama loxo man Suwaybir non man Suwaybir euh, Abu Faahita di bàyyi Suwaybir Sa'id ibn Ilaaqa nee na mu ne ma intaliq bina ila al-Hasan na'uda <laughs> nee na Seydina Ali dafa jàpp sama loxo ne ma nañ dem ci al-Hasan mooy doom ji al-Hasan ibn Ali na'udu fekk dafa feebaroon mu ne nañ mu mu jàpp sama loxo ne ma kaa ñu dem ci ki nga xamante ne mooy alxasan ñu dem ñu dem seeti ko nañ dem seeti alxasan waaw waaw léegi fa wajadna indahu aba musa bi saydna ali radiyallahu anhu ñëwee di seet ci doom ji fekk fa saydna abu musa al waxoon naa la daa ne woon foofu kuufa voilà mu fekk fa ca saydna alxasan mu ngi fa fekk saydna buñ ñëwee mu fekk fa Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu niñ gisoon xadiisam bi ñuy tàmbale uudul marid wa at'imul jaa'i'a wa fukkul aani waaw nee na mu fekk ko fa waaw léegi nag fa qaala fa wajadna 'indahu Aba Musa fa qaala Ali Seydina Ali radiyallahu anhu ne Abu Musa aidan jitta ya aba musa am zaira na ko abu musa yow da ngaa dikk ci alxasan mi da ñëw ngir seet si ko ndax li mu feebar wala daal mooy siyaara bi bi nit kiy seeti xaritam rek waaw waaye sama xarit ñuy seetante ma koy seet ma ñëw seet ko looloo la tax a jóg wala li mu feebar a tax nga ñëw seet ko iyaad aidan mooy iyaadatul marid ndax daa woppoon looloo la taxoon a jóg wala boog sa seet yi da nga ñëw rek tombe fekk mu feebar wala boog da ngaa yëgoon ne dafa feebar moo tax nga ñëw di ko seet si fa qaala saydna abu musa al-ash'ari ne saydna ali radiyallahu la bal aida bu mujj bi déet bu mujj bi nekkul dama ñëw rek di ko siyaar comme noonu rek di ko seet si noonu non damaa yëg ne dafa feebar loolu moo gën a tax ma ñëw looloo mu indi fa qaala ali saydna ali nag wax ba booba ne ko radiyallahu anhu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ne man di dégg naa dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan ma min muslimin ya'uudu musliman ghudwatan illa salla alayhi sab'una alfa malak hatta yumsi wa in aadahu 'ashiyya illa salla alayhi sab'una alfa malak hatta yusbih wa kaana lahu khariifun fil janna allah <laughs> ci la waxe hadis bi nag ne ko man di dégg naa Abu Musa man Ali dégg naa yonent bi alayhi salaam dawal yàlla li mu ne amul benn jullit buy seeti mbokku jullitam xëy dem seeti ko lu dul ne soixante-dix malaaka dañuy julli ci moom di ko ñaanal yiw ba ni muy gontoo ba ni ngoon di jote bu dee ngoon la ko seeti lu dul soixante-dix mille malaaka soixante-dix mille voilà mille ay junni laa wax juróom ñaar fukk ci ay junni waaw ay malaaka yoo xam ne dañuy julli ci moom di ko ñaanal yiw ba ni nga xam ne noonu lay xëy te dina am li nga xam ne xarifun mooy ay yool yoo xam ne ay ay ay ay meññeef fil janna ca ajjana yoo xam ne moom la ko boroomam tabaraka wa taala ay tool toolu aljana yoo xam ne meññeef yépp ngir moom la ndax jëfum ju rafet ji nga xam ne moom la def waa ji nii allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon hadith bi nii la ñëwee kon gis nga mooy Seydina Ali ibn Abi Talib ci boppam moom loolu moo loolu la xam moo tax looloo ko taxoon a jóg waaw waaw moo tax mu ne mu ne Abu Faaxita ne ko intaliq bina loolu dañ ci jàngi ne am solo ginnaaw euh, lëkkaale bi mooy lii euh, lëkkaale bi ak suñu bunt bi mooy ginnaaw tax rii bi ñaareelu njàngat mooy leer na mooy ngëneelu kon seeti ki nga xamante ne mooy ki feebar lii lépp la ci yenante bay saa sam yëpp digle mais sa waay li ma doon wax naan cay buñ jëfe woon lu ñu xam waaw mais lii kaay est lii jullit bu normal bu dara dalut boo xamante ne nii nuuruwul ci li nga xam ne mooy euh, géeju shahawaat yeeg bànneex yeeg tentation yeeg mbiru àddina ak yëfi àddina est-ce koo xam ne melul noonu dina dégg lu mel nii quand même di soofantal ginnaaw bi mu xamee lii seeti ku feebar dina yëgati mbokkam mu feebar moo xam ne mën naa dem seeti ko mu koy taafantal dina jar sax bàyyi yenn yi ngir dem ndax ndax waaw li ci yonente bay saa saa wax rëy na waaw warax Seydina Ali li mu def dañ ci xamee ne yow booy dem yiw bu ko jàppal sa bopp kese di dem di bàyyi gaa yi fexeel am ñoo yóbbaale comme booy dem jàkka yow bul ñëw di dem kaw kese fexeel léeg-léeg nga am ñoo xam ne sa gaa yi fexeel nga ci convaincre ñenn di leen yóbbaale waaw te booy baax na tamit ci boole bu ñuy dem da xamal leen yiw yi nga xam ne ñoo am ci dem jàkka wala jëf ju baax joojee ngay dem di def waaw comme moo tax fii Seydina Ali ibn Abi wax Abu Faaxita ne ko ñu def waaw waaw nañ dem bañ demee mu fekk fa Seydina Abu Muusa manoon na noppi waaw Seydina waaw Muusa amaleykum waaw Abu Muusa kayfa al-haal ya Muusa waaw naka mbir yëpp yooyu après wax leneen waaye lii mooy jàngalekat lii mooy rabbaani foo nekk mooy dangay ngay tasaare waxu yonent bay saa saa di ko xamal jaam yi waaw. waaw mu ñëw laaj Seydina Abu Muusa waa lan moo la tax a ñëw da ñëw rek di ko si da nga ko seet si ndax lim feebar wala da nga koy siyaar si noonu rek moom alxasan mi <laughs> sama doom bi ibn Ali <laughs> radiyallahu anhu Kuufa la woon <laughs> mooy Seydina Ali nekkee xalifa mu ne ko déedéet ñaareel bee ma fendi de ah damaa ñëw ndax dafa feebar dama dégg na Seydina alxasan mi ibn Ali sa doom ji daa feebar mu ñëw seet si ko ma Abu Muusa waaw mu ne ko kon ne bu dee def nga lii xamal ne man di dégg naa ne saa salaam mu wax yool ju toll nii waaw bu ko defee nit tamit nga fekk ko muy def dara baax na eh, amaana bu xamoon ko Abu Musa manoon na ko xam mais manoon na ko ñàkk xamit waaye loolu tamit dañ ciy xam ne même boo xamee dara am ku ñëw di la ko rappeler doon na non xam naa ko pare yi fii waxu ñàkk teggin yooyu mooy lan waaw manoo toog jotaay boobu foog ne yow il faut euh, euh, foo nekk rek yow euh, sa waay ñu xam ne am nga loo xam déedéet waaw Seyna Abu Muusa ak kim doonam Seyna Ali ñëw di wax mais neewu ko bon non loolu déggoon naa ko wala bu fekkoon ne xamoon na ko <laughs> ah alors loolu loolu xamoon naa ko non da ngay déglu waaw moo tax am na ñoo xam ne seen réegóob moo tax mënuñoo fekke benn jataayu xam-xam am nañ li ñu xam ne parce que dañoo xeeb ñëpp ah non foofu du ma fa jànge dara quoi ah foofu da dem yi ñu lay wax yëpp xam naa ko ah, ah mooy moom kawel na boppam que ne xam na lépp moom lu gaay waaj a war a wax rek moom xam na ko kon jarul muy dem wala iyaazu billah yaa ngi gis loolu alors que li mu xam waa ji mën naa dem waa ji wax ci loo xamante ne leeral ci loo xam ne moom ma masu koo imaginer masu koo yaakaar waaw ak tamit lan mooy déglu xam-xam tegluwaat loo xam xamaat ko déggaat ko déggaat ko lu dul nuurun laa nuur leer ci kaw leer moo tax yëfu yu réew yooyu war nañ ko arrêter quoi voilà <laughs> waaw kon na boo ñëwee nga xamal leen yiw yu nekk ci jëf joo xam ne da fekk ñuy jëf ci jëf nga ne leen ah seen jëf jii de alquran de lii la ci wax waaw ci ngëneel yu mu am wala yonent way saa saam am na bés benn xew-xew bu amoon comme lii mu waxoon lu am solo wala mu wax ci lii lii bu ko defee ñooñu da leen di gën a réconforter gën tax ñu gën a jàpp loolu même bu doon dañ ko doon def nii rek parce que walla seen bokk la dafa feebar ñu dem seeti ko loolu mooy li jaadu en tànk nit waaye nga xamal leen ne bu leen yem foofu xam leen ci nag li ci yonent bale saa saa wax tax bu ngeen di dem yoo yëpp ngeen koy teewlu mu nekk jaamu yàlla ju kawe di doxe digalu yonent bale saa saa ak xéewal yim ci wax waaw loolu dafa am solo waaw moo tax Seydina Ali na Abi Talib daal di leeral lii hmm, da tamit dañ ciy xam ne mooy yenn yi boo xamee ngëneel yi jarul nga koy nëbb ko wax comme li ko ñenn ñi defee buñ xamee ay affaire waaw loolu nag côté lasraarkat yi la ëpp <laughs> ñi xam benn benn benn affaire sawaay di ko nëbbu nag ñeneen ñi nag waaw nga naan leen kii waaw ismu boobu ismu boobu gaa yi di ba pare di ko xoy nit ñi non am na benn sax ismu boo xamante ne nii temps yi waaw ko jële nangam ak nangam waaw façon ñoon ciy caaxaan lañ nekk waaw ñoom dañoo nekk di toppatoo ay ismu ay tur fàtte boroom ismu bi muy yàlla waaw ñoom moom dañuy dem ba fàtte yàlla <laughs> topp ci tur yi ba fàtte boroom tur ba moom waaw moo tax it léeg-léeg ngir am tur bi dina leen lu xaraam dinañ leen digal ñu def loo xam ne sharia nangu ko ñu def ko ngir am tur ba moo tax it loo ci gis gars yi dañ koy am dara lañ doon wax naan ku ko am dina la ko def dara leen ko dul defal dañuy am tur bi tous karkaas ñoom ñu ngi mel ni ñoo xam ne dañ leen a jox ko kii fit voilà ruuxu la newoon ca ca tur ba la borom bi xëcc xëcc bàyyi leen ak tur ñu nekk ci tur waaw yow bu dee boroom tur bi moom bu diglee sa yoon newu ci bu teree sa yoon newu ci waaw wéy nag naa am tur bi rek di ko xoyee ñeneen yor ay kur bi jaay nii ma ne du leen jariñ dara moo ñoo ñooñu jaruñoo ñee ay nit lañ ñoo xam ne dañ leen di yërëm ñaanal leen yàlla ñaanal sa bopp ñaanal sa yàlla mu mu gindi leen waaw teg leen ci yoon te ñu nekk ci li ëpp solo mooy hadith yonent bi sa alayhi wasallam bii waaw ak alquran ak yonent bi alayhi salaam waxam loolu moo ëpp solo seen yooyu ñu nekke ah ma benn tur boo xam ne noo benn boobu na noo xam ne koy tëggaate non boobu non boobu saway da ngay yëkkati sab darab rek gis sab der rek gis xaalis bi def leen ah def leen wallahi du ngeen gis dara def leen <laughs> wala gaa yi gis ci téere yi ñu naan ku gis lii ku jàng lii wala ku sikkar lii wala ku kii nii yow doo ma sa ñàkk gaa yi di ko def buñ waxalee seen bopp dëgg-dëgg ba bon xam naa dañ naan boo sëriñ ba ko wax daa kawe bon du ñu ñam du ñu ñeme ne affaire bi kat def nañ ko mais gisuñu affaire bi <laughs> ah dañuy fexe ah na waat man de saa damay kii mais daanaka affaire yi moom même bu ñuy sax day gaaw a ah affaire bi naan ma ne saa waay lu tax parce que yooyu yëpp dañ koo rocc yooyu ruux da ko doon tax nga borom bi doon def loolu di dox ci loolu la bindi. waaw parce que nit yi léegi jaamootuñ yàlla ngir yàlla utatuñ yooyu ngir yàlla dañuy ut ngir mbiru àddina borom bi bàyyi leen ak mbiru àddina waaw bàyyi leen ak loolu waaw moo tax duñ am tous sonn rek ba pare soof nekk yi nit yu soof yoo xam ne foo leen fekk ci yooyu kese la ñuy nekk foog ne nag ñu ngi ci dara jàpp ne képp ku dul waxtaane yooyu ne woo ci dara moo tax tafsirkatu alxuraan yeeg yooyu ak ak ñiy toppatoo xadiis yonent saa salaam ak yooyu yële nga xam ne loolu lañ leen di laaj ëllëg ñoom yooyu dañ leen di soofantal quoi jàpp ne ñu ñëwuñ ci dara ñoom ñoo ne ci dara fuñ nekk nag waaw di kiiwante di joxante ay cax ci biir nit ñi alors que li ñuy wax amul benn njariñ non pour ñoom non pour ñu ngi sonal waaw <laughs> loolu lépp ay caaxaan la waaw <laughs> ah, laskara lasraarkat yi moom hmm. ah, ah, yàlla nañu boroom bi gindi gindi leen quoi yëfi caaxaan képp waaw loolu daal mooy caaxaan parce que li ci gën a garaaw mooy dañuy foog ne ñu ngi ci dara parce euh, comme que ay turu yàlla la ñuy wax pour ñoom loolu euh, ñu ngi ci lu kawe waaw alors que newuñ ci lu kawe fen waaw ndax dañ see bàyyi la nga xamante ne mooy tax lay doxal turu yàlla yooyee mooy wommatu ci sariyaam bii ñoom moom lañ xotti waaw bu leen jaralee yu ñaaw ñu koy def ngir dali tur boobee ka leen koy jox wax leen yooyu pare na ngir def ko waaw ngir jot loolu nee nañ moo tax dara duñu ko am waaw tey nga leen di gën a boo leen gisee jëndee na yéene sarax wal iyaazu billah kon boo xamee lu baax it boo boo baax na di ko wax ngir xemmem loo nit ñi ci li nga xam ne mooy jaamu yàlla ngir xemmem loo nit ñi ci loo xam ne defar ay diggante la nga ne ah yeneen saa saa yow de lii ngay defal alhamdulillah yow kii ngay defal lii lan la ki may gis tout le temps mais bu may gis tout le temps nga dem nga dem ba foofu. wàcc fa ay ay ndox ay nangam kan la ah, kook sama yaay la la ilaha illa xam nga birrul walidayni saay li ci borom bi wax ak yonent bi alei saatu salam hein ilzam fa innal jannata sam la ilaha ka ñëwoon naan ko damaa ñëw ngir jihaad jóge yaman mu ne ko ahayun walidak est sa ñaari waajur wala sa mu ngi mu ngi mu ngi dund mu ne ko waaw mu ne ko demal foofu nga takkook ay ndëgg tànkam nekkal ci li nga xamante ne nii mooy euh, euh, bànneexam ak li nga xam ne moo koy jariñ fekk loo xamante ne nii du mooy yàlla fa innal jannata takkoo ko dëgg tànkam mooy ci suuf te loolu mooy dinañ la joggi di nga ci mooy du neex la la bëgg a wax waaw waaw nga toog bëgg a noppalu ko maire bi euh, demal ma fii boo xam ne vraiment bu dul woon birru ak yàlla mi ngi ciy seet moom doo ko def nga bàyyi ko sa intérêt yu bari nga teg ko nële ngir lan sa yaay waaw mu ne kon ilzam qadamayha fa innal aljana sama mu ngi foofule yu mel noonu nga wax ko yu mel noonu moom mu gën xam loolu i waaw loolu da koy gën a dafa am soo moom Seydina Ali waaw ar Abi Talib alayhi ridwanul ah, Maliki radiyallahu anhu daal di wax fii leeral fii kon hadis baa ngi noonu ak mu bunt bi kon gëneelu quand même seetu ku feebar ah rëy na quoi kon nag bu ñu ko soofantal kon lii lépp am na solo waaw Serigne si di ànd ak taalibe yi daa am solo waaw dafa ñëw téye loxoom Abu Faaxit ak na ko na ñu dem intaliq bi na waaw nañ dem nañ dem loolu dafa am solo waaw daayira bi nu mu tudd bokk école bi nekkul rek ci mur lu ñuy nekk. waaw mbedd mi dox seet yooyu yëpp njàngale da ciy génne waaw yoo xamante ne gars yi dañuy jàpp de bon c'est des choses banales quoi non loolu lépp occasion la ngir jàngale leeral li nga xam ne mooy euh, euh, euh, jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna hmm, waaye bala ñuy jàll dañ ciy gis bàyyi di seeti doom yi waaw nekkul ne voilà doom ji moom bu baay ji feebaree la koy seeti en tout cas bu doom ji feebaree nag moom baay ji jàpp ne moom déet non Seydina Ali radiyallahu moo jóg dem di seeti doomam bu feebar muy Seydina al-Hasan ibn yi voilà te Seydina Abu Musa moo magoon Seydina Hasan fuuf moom itam nga gis mag ñi di dem di seeti ñoo xam ne ñoo leen gën a suufee euh, ci ay at loolu tamit dafa am solo nekkul ne rek bon man du sama génération quoi waaw waaw ñëw voilà man man man magum soixante-dix ans magum quatre-vingts ans voilà magum nangam di dem di seeti jeune boo xam ne vingt ans lam feebar ah non non non loolu mooy lan <laughs> loolu mooy lan pourquoi non non non yeneen sa asalam yahuudi bi mu doon seeti ab jeune la woon ah du mag ah. te moom mooy xadiis bu mujj bi ñuy gis bii di ñëw insha allah taala mooy tëj bunt bi waaw Seydina Ali yé doom ji la doon seeti Seydina Abu Muusa mu ngi nii di seeti Seydina Al Hasan waaw <laughs> kon loolu quand même il faut pas déconner quoi <laughs> waaw faut pas ñi nekk mag tamit jàpp ne ñoom daal mbir mi daal benn saas la war a doon mooy ñi fi féete suuf ñoo leen di toppatoo di dem di leen seeti di nàngam ñoom nag déedéet déedéet affaire bi du loolu waaw waaw loolu moom da ngay yaa ngi dëkk Ndakaaru sa doom mu ngi dëkk Thiès voilà benn nga yëg na feebar na walla du dara nga dem seeti ko ci ndax yàlla jóge sa kër benn jour bon nga ne naa xaaral sama doom ji de laay seeti ay moom journée ndar la quoi <laughs> ah laa ji foo jëm ndar laa jëm foo jëm ah sama doom ja <laughs> waaw waaw muudu saa doom ja <laughs> wala nangam ak nangam moom laay seeti waaw yàlla day ginaa daa feebar xaaral nañu dem waaw solo du rek yow yay toog ndakaaru rek boo feebaree wala bawol ñoom ñuy ñëw di la seet si ñoom bu nekkee ndakaaru feebar nga nekk bawol gi naan dégg naa de feebar na waaw te doo jël ci orel bi dem seeti ko <laughs> te man ko <laughs> jëlal orel rek buur gi sawit yooyu tam seeti sa doom waaw loolu yow jàngal def kawee doomam la seeti radiyallahu anhuma wa ardaahuma kon nag ñu yem noonu ñoom jël xadiis mujj bi mooy bi ñu wax sànq yeneen saa saa doon seeti xulaamun yahuudi ah